a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu ala rasuulillahi wa ala aalihi wa sahbihi wa man waalaahu amma ba'du fa yaquulu allahu tabaaraka wa ta'aala fi suurati al-maa'ida baada audu billahi min alsheytaani alrajim wa an ixkum baynahum bima anzala allahu wala tattabic ahwaa'ahum waxdarhum an yaftinuuka can bacdi ma anzala allahu ilayk fa in tawallaw faclam annamaa yuriidu allahu an yusiibahum bibacdi dunuubihim wa inna kathiran min annaasi la faasiquun suñu borooma ngay wax ci laayaat ñeent fukk bi ak juróom-ñett ak juróom-ñeent mu wa anihkum waay waay yow na ngaa teewoo yow seydinaa Muhammad ak yow gi nga sallallahu alayhi wa sallam waaye yow jullit bi na nga àtte bu ñëwee nga nekk koo xam ne ku habilité nga war a mën xam li nga xam ne moy sharia borom bi tabaaraka wa ta'ala xam lenn borom bi xamal la lenn ci àtteem yi loolu bu nit ñi ñëwee bëgg nga àtte leen wala di la laaj fatwa di la laaj naan man di lii moo xew suñu sëy bi di lii ci xew suñu lii lii wa xew su bëri daa am fu ñu war a dem lii wa fa nar a xew lan moo ci àtteeb sharia taba yobbu borom bi tabaaraka wa taala wala ñaar ñoo xam ne dañoo wute nga war leen a àtte ci wàllu yoon wa anihkum na nga àtte baynahum seen diggante bima anzalallah yahuud yii buñ fi ñëwatee di la atteloo ba léegi nag leen attele bi ma anzalallah ci li nga xamante ne nii moom la borom bi tabaaraka wa taala atte walaa tad li mu wàcce walaa tat tamnenta ngal waay bul topp mukk ahwaahum seen seen seen seen bànneex yi gis nga li muy répété lii ndax dafa mooy dafa nekk lu lu lu doy war de <laughs> gaa yi man ngaa am xam-xam ak yépp waaye gis nga ricc ci bànneexu ñi nga bëgg a àtte ak gaa yi la wër bëgg yow sa xam-xam bi nga am nga lem ko toog ko daal di wommatu ñoom ci seeni bànneex gaa yu bari foofu problème bu ngënd la boo xam ne Iblis fa lay galgal gaa yu bari moo tax suñu boroom di ko wax yonent bi alayhi salaatu salaam mi nga xam ne mucc na ci lool waaye gaa yi nga xam ne surtout ñooy ñëw ci ginnaaw bu dee moom lañ koy wax rawatina nag ñi ci des kon nag a tabi'a bul topp mukk mukk ahwaahum seen bànneex yi bëgg nag nga falsifié daal soppi atteb yàlla ngir wax leen daal lu leen neex daal voilà bëgg gaa yi bon ne leen voilà léegi mees dara newu ci parce que sëriñ diw jabaram da koy def bëgg lu neex gaa yi mukk mukku walla wala daal nekk fi naan bon ñàkk julli wala ñàkk woor wala ñàkk joxe zakat sax peut-être am na ñu koy non ndax lan bëgg park que mbooloo sàngam ñoom du ñu ko def nga bëgg lu leen lool bu ko def de voilà kon nag mu ngi le moon nag mu ne wahdarhum kanta yahud yi nag bul topp seen bànneex yi <clears throat> te wahdarhum na nga def attention de nang leen moytu an yaftinu ko ñu daal di lay sànq daal di lay fitnaal am ba'd ma anzala allahu ci lenn li nga xam ne nga jënde ko ñoom seen bànneex yeeg loolu ñu fitnaal la ba lenn li nga xam ne borom bee ko la ko jox atte ko ci yow wàcce ko ci yow cay atte yooyu ñu bëgg ne la non yii ñun sax d'accord nañu yi mais nag bii quand même nañ ci def moratoire waxu caaxaan yooyu ngay dégg ñenn ñi di wax naan ci diine la ñuy wax naan nañ def moratoire ci ay lapidation ak yooyu ñoon gan moo leen wax loo kan ban habilitation ban ban ban ban am ah, <laughs> mais kan moo leen dinañ wax mais tey ñu noo noppal seen bopp nañu ne ñun waxuñu bàyyi leen ñu bu ñu kenn invité sa cib télé waxuma loolu moo gën a sedd yi nga xam ne moom la ñuy jéem a wax ngir plaire tubaab yeeg yooyu ñooñu wallahi ñooñ ñi nga xam ne ñoo jël safara satti sotti ko seen xar kanam kon nag mu ngi noonu la de kon nag mu ne nag nanga moytu wax daruhum te nag leen moytu bu baax an yaftinu ko ñu daal di lay fitnaal daal di lay sànq an ba'd ci wa wëllif lenn li nga xam ne ma anzalallah hu ilayka ci leen nga xam ne moom la boroom bi daal di wàcce ci yow fa in law léegi nag yow boo àttee li yàlla wàcce fa in law bu ñu dummóoyoo faalam na nga xam yow seydinaa muhammad alayhi salaatu wassalaam annamaa kana dëgg-dëgg xam nga lii rekk am mooy yuriidu borom bi daal moo namm allahu borom bi de moom mooy ki nga xam ne moo namm dunubihim mu daal di leen laalal mosal leen ci wextanu mooy mbugalu bi ba'di dunubihim ci li nga xamante ne ci lenn rek ci li nga xamante ne mooy mooy mooy bàkkaar yi nga xam ne moom lañ def lool kese la borom bee leen commencé nar leen a bàyyi ba ni ñuy faatoo mu mbugal leen wa inna kathiran te nag lu bari minan naasi ci nit ñi ci yahuud yi la faasiquuna ay way génn topp lañu de ak nit ñi rek en général mooy àtte borom bi ñoom dafa mel ni ñoo bañ ko daf daa nekk loo xam ne moom moom noonu lañ quoi il faut ñuy féttéerlu ci àtte borom bi tabaaraka wa suñu borom ne afa hukmal jaahiliya waaye ndax àtte yi nga xam ne mooy àtte yi ñu réer ñii ñi nga xamante ni nii ciy lëndëm lañu ne nga xamante ne raayalante gannaaw kese lañ fi nekke ak topp seen bànneex yi loi yi di faire faire et défaire les lois selon daal leur opinion ak daal li nga xam ne mooy tendance ci jamono ji ñu naan waaye ku ñëw rek daal di changer waa loolu nga xam ne mooy ak réer ci réer la tegu ndax ci bànneex la tegu voilà ku ñëw daal di ne nii ne société bi changer na la vision de la société même bu dee ne li fi société bi l'opinion pense mal loolu moom lu ëpp loolu dëgg la mooy rek inna wa inna kathiran moom lañ gis fii léegi léegi nag wa inna kathiran minan naasi lépp ci nit ñi la faasiquna ay génn topp lañu te yi nga xam ne yoonu borom a nag ñooñu nga xam ne ñu ëpp ñoom dañoo génn topp seeni bànneex la ñuy topp afa hukmal jaahiliya ndax àttee ñu réer ñoo ñële àttee réer gi période anti-islamique mooy gaay nga xam ne jamonoy réer ga gan mooy lëndëm gi nga xam ne mooy xew ba léegi léegi nga xam ne yooyu nga xam ne foo ko fi bàyyee rek bàyyi alxuraan nekk ci say xalaat wala xalaat yuñ la xalaatal nga ne moom ngay àtte loolu mooy jaahiliya waa ndax loolu yabghuna moom la ñuy sàkku ut daal bëgg ko àtte nekk ñoo xamante ne nii moom la ñuy doxe ahsanu lool nag mooy laaju subbooxun ma la waman ahsanu ana kan moo gën a rafet min allahi hukma waaye ñoom ñoom ñoo kan moo a rafet yàlla atte kan moo boo <laughs> lii ab jullit bu gëm mooy xam lii kene amul kenn koo xam ne moo gën a rafet borom bi tabaaraka wa taala ay atte waaye li qawmi yuqinuun ñeel nit ña nga xamante ne nii ñoom dañoo am yaqiin am lu ak certitude gu leer ci li nga xamante ne nii mooy ne seen boroom tabaaraka wa mooy atte mooy li gën a rafet waaye ku melul yuqinuuna moom gëmuñu te amuñu yaqiin amuñu xel bu euh, xol bu ubbeeku ci atte yàlla yi ñooñu moom dañ naan noonoo les lois yi nga xam ne mooy les lois humaines ñu koy teg moo primé moo féete kaw li nga xam ne mooy loi religieuse yeeg yooyu wal iyaadu billah mu ne yaa ayyuhal ladina amanu mu ne ñi nga xam ne yéen a gëm te dëggal laa tattaxidul yahuuda wan nasaara awliyaa bu leen jàppe ñi nga xam ne ñoom ñooy yahuud yi ak nasaaraan yi ñuy waa jàngu bi awliya def leen ñi nga xam ne ñooy ay def leen ñi nga xam ne ñoom ñooy méngoo seeni mbir ngeen di méngoo seeni mbir ba'duhum kaay ma yëgal leen nag li xew man seen borom waa ba'duhum leen li ci ñoom awliya u ba'd mooy ñi nga xam ne ñooy allié ñeneen ñi ñoom ñoo bokk mbir voilà ñoom ñoom mooy ci li nga xamante ne bañ lislaam ak yooyu ñoo ci ànd bokk voilà ñoom ñoo bëngoo wonte seeni mbir waman yatawallahum képp nag ko xamante xamante ci yéen way ngëm yàlla yi dafa méngoo ñoo ñële ne moom yéeféer yi ci yahud yi ak nasaraan yi ne ñoom daal ñooy seen copain keuse ñoom ñay alliance al bàyyi fi jullit ñi fa innahu dëgg-dëgg waa jooju minhum na xam ne ci ñoom la bokk loolu mooy lan képp koo xam ne man tashabaha bi qawmin fa huwa minhum képp kuy niru niru ay ñoñ ca ñoom nga bokk man azzama sawaada qawmin fa huwa minhum comme ni nga xam ne yooyu yépp lañ ko jële ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam man azzama képp ku màggal sawaada qawmin mbooloom ay nit ñu bon nga dem fekk ñuy def lu bon nga daal di fay bekk même yow benn ba nga wax bien bien sûr bien bien loolu rek yow ci ñoom nga bokk wala nga ñëw duufal seen mbooloo ci caaxaan mooy ci ñoom nga bokk bu dee lu baax la it nga duufal seen mbooloo ci lu baax ci ñoom nga bokk kon nag mu ngi noonu wala inna allaha dëgg-dëgg borom bi laa yahdi nekku fi di gindi alqawma nit ñi nga xam ne alzaalimiina ñooy tooñkat yi lii qadiyatul walaa'i wal baraa'i bañ gisoon te suuratul mumtahana moom lay ñëwaat nii ndax am solo bu mu am solo ooy gennoo goo <laughs> xam ne bennoo bu jullit ñu war a bennoo waaye deñ guñ war a deñ ci ñi nga xamante ne ñooy yéeféréen mooy ko tus borom bi tabaaraka wa taala mu ne lii de laa digle waaye fa taraa di nga gis alladina fi qulubihim marad ñi nga xam ne seen xol yi daa am ak feebar muy feebaru ñàkk gëm yàlla gu dëgër comme ni nga xam ne ñooy munaafiquuna yi ñuy naafiq yi ñoom nan la ñuy def ñoom contrairement li suñu boroom ne bu leen jàppee yahuudi ak nasaraan yi def leen ay parandoo ñoom nga gis nag ñi nga xam ne ci jul ñeenañ ay jullit lañu te ay naafiq lañu seen xol yi feebaru nifaaq fa ne yusaari'una fihim ñu ngi jëkkalante ci ñoom naan gisee di gën a dëgëral sax seen ànd beeg ñoom di leen gën neexook ñoom yaquluuna alhamdulilah ñu ngi naan naxsha dañuy ragal ne ñii kat bu ñu coupeek ñoom an tusibana da'ira dañuy ragal hii coupeek lan Paris la France <laughs> loolu dañuy ragal an tusibana mu daal dañuy laal daayira li nga xam ne mooy weñ sooy ajju <laughs> àddina yée wër wëru àddina problème lañuy bañ ñii buñ ko kiiwee mooy dagg nañ suñuy financement suñuy yé yé gaa yi faut pas être fou lañ lay wax laa wax <laughs> dañuy ragal gis nga woo daa ira wëru wëru gu àddina gu naqari goo gële yuu masaa'iba dëhri la ñuy bañ fa asa suñu boroom tabaaraka wa taala ne fa asa allahu ne borom bi mooy gis nga buñ gëmoon ba def li ma leen wax léegi rek boroom bi ay yàtt ya mu ëndil leen bil fatxi li nga xam ne mooy ubbite goo xamante ne nii ndimbalam koo xam ne du ñu soxla keneen aw wala boog amrin min indi ndigal loo xamante ne nii mooy mbiram boo xam ne ci moom lay tukkee mooy mbugal gaa yële daldi leen Eh, eh, eh, feeñal ñoom naafiq yooyu di wax lool waaye damb ñi nga xam ne ñoom lañ jàpp ne ñoom bu dul ñoom du ñu dundu muy yéeféer yi fa yusbihu ginnaaw gi nag bu leen borom bi daal di wuññee seen daal di daal di wuññi seen seen sutura sax bu doon amoon nañ ko ñoom ñi doon wax di wane ne jullit lañ tey njëkkalante ci naafiq yi tey waxante seen biir naan hii ñii ñii damaa foog ne Seydina Muhammad mii ñii yahuudi lañ lool mais kii xanaa xamul ne Medina yoo ko yor ñooñu buñ fi génnee seen mën tey économie bi yàqu suñu boroom nag ne wala rek ma indi sama mbir muy na indi tokkee fi ma ci moom mooy lan mu daal li xaw yi seen sutura bu doon ne am nañ ko fa yusbihu bu keroogee boroom bi duma ñi nga xam ne ñooy ñoom lañ jàppoon muy yahuudi comme ci <laughs> waa Banu Nadir rek waa Banu Qurayza rek mañ leen fi duma wala léegi nag fa yusbihu ñoom naafiq yi ñu mujj ala ma asarru ca lañ doon nëbb ci seen xol ya ci kéefër fii anfusihim ci seen bopp lañ doon nëbb ci seen bopp naadimi na di rëccu wa yaqulu nag muy wax alladina amanu gaa yi nga xam ne ñoo gëm seen borom tabaaraka wa taala te wuteeg naafiq yi naan a ah haulaa yi bu keroogee dinañ leen wax ne leen moo yéen ma foogoon ne yéen da ngeen ne alladina gaa yi ñoo ñi nga xam ne aqsamu billahi moom ngeen doon waat ci yàlla jahda aymanihim seen yulli di julli seen dayob mën a waat ak seen ngiñ yu mag yi naan innahum lamaakum naan yéen de yéen ak ñoom a ànd du yéen a doon allié kay léegi lii dal leen ci toroxtaange yooyu it manu ngeen yéen bu ngeen woon dërëm seey